waaye dina am ñoo xamante ne ñi moom ñu bari ñoo xam ne loolu taxul ñuy bu ñuy mëbët dee waaw waaw yenn milliardaires yooyu gis ñu ray seen bopp ay millionnaires yu ray seen bopp wala yoo xam ne ñu ñëwoon yemuñ ci mëbët rek doon dépendre ñu far ñu sauver yooyu xam nga ne ñooñu en général nekk yéeféer xam nga ne kooku daraay diine taxul voilà kon nag mu ngi noonee quoi. mu ne wa uh, imaamul xaafiz ibn Hajar rahimahullah mu ne ah, ah mu ne léegi sabab bi gis nañ ko wa sababu fi zaalika maa dakarahu fi riwaayat Abi Haazim mooy bii nga xam ne mooy riwaay bii ñu nekk moo ko waral mu ne yaqa'u al-balaa wa shidda hattaa yakuuna al-mawtu alladhii huwa a'zamu al-masaa'ib ahwanu 'ala al-mar'i fa yatamannaa ahwana al-musiibatayni fi i'tiqaadihi waaw mu ne lii riwaa imam ibn Abu Hazim biñ gis nii am na tamit neneen ñum ñëwee que ne euh, euh, yaqawul bala que ne gis nga musiba yi dinañu acculer dinañu rot di wàcc di wàcc di wàcc <laughs> ci nit ki euh, ba nit ki naan o oh, ne ak tartar yi que ne dee bi nga xamante ne mooy musiba gi gën a màgg bu mën a dal jàmm mu ne man moo moomu nag moomu sax gën a woyof ci man waaw léegi nag ci xelam moom bu gàtt ñi mu jàpp fayata man naa ahwanal musiba tey ni mu daal di mébét bi gën a woyof ci moom ci xelam ñaari musiba yi mooy musiba yi di ko dal ak dee mu jàpp ne dee moom au minimum bu ma deewee yi yëpp jeex xam nga lu bari loolu la ñuy wax waaw yii yëpp façon man daal yii moom xaaral bu ma deewee sax mu jeex voilà kan moo lax boo deewee mu jeex la mort n'est pas euh, une fin non dee du ak lu jeex ak ak jeex non ak dee beneen façon dund la <laughs> boo xam ne sax moo gën a garaw ndax walal aaxiratu xayrun wa abqaa moo gën tet waaye bu dee ci lool mooy way ngëm yaay waaye wa abqaa moo gën a sax te mooy dex boobu day sax waaw kon nag mu ne fi i'tiqaadi fa yatamanna ahwana al musibatayni fi i'tiqadi bu ko defee muy daal di mébét ñaar yin jàpp ne musiba yii di ko dal ci wàllu dundam wàllu kiiwam ah, ak diggante moom ak dee mu jàpp ne boo dee moo gën a kii ci moom fi i'tiqadihi ci euh, ay supposition mu jàpp ne moo gën a woyof waaw mu ne wa bihi jazama al-Qurtubi wa dhakarahu Iyaad lii nag ci la imaam al-Qurtubi dogu ne hadis bi lii la wax waaw mooy waaj yi nga xam ne moom jàpp na ne musiba yii di ko dal moo tax yeneen saa saa ne laysa bi diin du diine de laysa bi diin du diine tax muy mëbët dee déedéet waaye daa foo foog ne te moom dee moo gën a woyof ci moom musiba yii di ko dal waaw lii moom garaaw na quoi mu ne wa ta'aqabahu ah mu ne kii imaam euh, kii nu mu euh, imaam al-Qurtubi moom la dogu mu ne al imaam al-Qaadi Iyaad tudd na ko te ne lool supposition la lu wax ji mën a yenu la waaw Allahu akbar waaw après ki la doon wax ne leen li moom lañ la doon waxu waxu sànq bi naan noo diin gii tekkiwul diine aada lay tekki waaw mais loolu euh, que ne day day def loolu di mëbët di sëgg ci xabru bële. Euh, di ko mëbët waaye nekkuloon aadaam li ko ci yenn mooy nga xam ne mooy euh, balaa mooy li nga xamante ne de mooy natt yu koy dal waaye loolu wax nañ la loolu dara la dëgërul voilà loolu dëgërul de li nga xamante ne nii mooy moo tax mu ne wa ta'aqqabahu at-Tiibi ak at-Tiibi ne moo non non bi anna hamla diini ala haqiqatihi awla yeen diine gi ci haqiqaam loolu mooy li gën waaw waaw mooy laysa tamanni wa tamarruq li amrin asaabahu min jihati diin bal min jihati dunya kër kii nii yeneen saa saam di wax ci hadis bi moom lii tax muy mébét dee moom du dara du affaire diine lan la musiba loo xam ne bu ko dal ci wàllu addinaam kese la lii la hadis bi wax mais pas ay aadaam daadaam nekkul woon di di di sëgg ci xabru yéeg di ci bërëgoog yooyu euh, waaye musiba moo ko ci yóbbu déedéet déedéet moo la mu ne al imaam al xaafis mu ne wa Uh, uh, alxafiz ibn abdul rahmatullah alayhi nee na <laughs> zanna ba'duhum anna hadha alhadith léegi beneen affaire day am parce que yoneen wax laa comme laa tatamannaw liqa al adu bu leen di mébét dajeeg noon bi ak tamit bu leen di nekk di mébét dee loolu da ko doon tere moo tax mu ne nag léegi nag mu war a ñëw fii nag di ngir leeral affaire boobu quoi mu ne wa qaala ibnu Abdil Barr mu ne al imaam al haafiz ibnu Abdil Barr al andalusi dëkkoon fii ci l'Espagne nee na zanna ba'duhum al maliki rahmatullahi alayhi anna haadha al hadiis mu'aaridun linnahyi an tamanni al mawt wa laysa kadhaalik wa innamaa fii haadha anna haadha al qadra ah, sayakuunu li shiddatin tanzilu binnaasi min fasaadil haali fi ddiini aw da'fihi aw xawfi dhihaabihi laa li dararin yanzilu fi al jism kamaa mu ne imaam al haafiz nag ne kadhaa qaala de <laughs> mu ne imaam alhamd Abdul Bar nee na lenn li ci borom xam-xam lay wax voilà zanna ba'du kene hadis bi dafa wuteeg euh, li nga xamante ne mooy hadis bi tere di mébéddee ñu ne walay sa kadalik te mbir mi demewul noonu woowu dafa juum wa innama fii ndax fii nii hadis bi mu anna al qadr kene euh, dayo bi sa yakunu dina nekk ba nit di mébéddee li shiddatin tanzilu binnaas ndax ay tartar yuy rot di wadd di dal ci kaw nit ñi min fasaadil xaali fi diin yoo xam ne mooy day yàq seen xaal ci wàllu àddina seen seen wàllu diine aw da'fi wala li ko waral mooy faiblesse su seenu diine aw xawfi zahabi wala ragal mu daw comme ni Ibn Battal wax seen diine ña ñàkk ko aw li dararin la laa mu ne yii nii yëpp waaye laa li dararin waaye nekkul ndax li nga xam ne mooy ab ab ab lor yanzilu fii jism boo xam ne day laal yaram ji du looloo tax mu ne ah imaam alxaam ne kaza qaal waaye lee leer na ne euh, de toute façon euh, mooy xanaa côté ñu baax ñi ñi ñu bataaloo dox bu dee ñu baax ñi mën nañ ko dégg noonu mooy imaam alxaafis ne kaza qaal nii la wax mu ne après al imaam alxaafis ibn Hajar rahimahullah mu ne waaye euh, loolu de la wax wa ka annahu yuridu waaye dafa mel ni moom lim ci namm moom imaam alxaafis ibn Abdul ci namm ci waxam anna an-nahya an tamanni al-mawt huwa haythu yata'allaqu bi darar al-jism wa amma idha kana li dararin yata'allaqu bid-din fala mu ne moom daa mel ni kon liñ jublu si daa bëgg a wax ne kon taman tamanni gi ñuy wax mooy yi nga xamante ne rek mooy ñu nga am dañ koy dañuy mébét dee ah ndax yëfi àddina waaw waaye nit ñi eh, eh, eh, loolu par exemple la la hadith bi di tere la yeneen saa sam di tere nit ki di ndax moo tax mu ne bu kenn ci yéen di ma bët dee ndax musiba boo xam ne da koo dal loolu la xadiis bi wax wala bu ko laal waaw li dor li li li li boo xam ne nazala bi boo xam ne da li durin boo xam ne nazala bi waaw laa yatamanna yanna ahadukumul mawt bu kenn ci yéen di mébét dee parce que daa am am musiba bu ko dal léegi loolu lañ tere loolu lay wax waaye bu dee ne nit ki Euh, tar-tar yi nga xam ne musiba yi nga xamante ne ak yàqu diine ak xaalu nit ñi nga xamante ne ragal na ci li nga xamante ne wala faiblesse wu ak gëm yàllaam ak tamit ragal ak diineem naaw ah loolu lay loolu ñooñu la daan ñooñu garawul waaw kon nag imaam al-Hafiz nag rahimahullah ne loolu de la wax moom imaam al-Hafiz na Hajar Ibn Abdul moom liñ di jublu kon mooy que ne tamannil mawt bii mooy li nga xamante ne mooy yataallaqu bi dararil jism bi xadis bee di tere bi ñu wax sànq wa amma ida kaana li dararin yataallaqu bi diin bu dee nag lor la boo xam ne sa diine lay affecté boo moytuwul moom la yóbbule bu dee boo falaa lool kenn terewu ko nga mébét dee mu ne imaam al na Ibn Hajar mu ne waqad dakarahu Iyaad ihtimaalan aydan mu ne itam imaam al-Qaadi Iyaad daal na koy tudd supposition la tamit mooy lu mën a nekk la tamit loo xadiis bi mën a yenu comme li mu waxe woon wax jële mu ne wa qaala ghayru ku moom al imaam nag ki nga xam ne mooy ibn abdul bar rahmatullah moom nee na laysa bi hadha al xabar wa hadithuna yani tamin tamanni al di wax ko ne hadith bi ak hadith bi wax tere ngay mébét dee lool amul ak ak opposition ak wute li am na nahya sarih ndax tere gee moom laa bu kenn ci yéen bi mébét dee dafa leer nañ wa hada kanta fii innama fii ixbaarun day xabaare fii nag xadiis bi lëna mooy yone saa xam laa tatamannaw laa tatamanna ahadukum lool dafa leer dafa tere bu kenn ci yéen nekk di mébét ndax musiba ay lor yoo xam da ko dal mu ne loolu genn la lool lool daa nekk loo xam ne ak tere la ngoo xam yone saa bu ñu koo tere kanta xadiis bii li fi nekk mooy ixbaarun an shiddatin sa tahsur mooy day xabaare tar-tar yoo xamante ni ñu ngi xew ci kanam waaw yoo xam ne yanshi'u anha nii tamanni taraayu musiba yooyu dina tax mooy jur nit ña nga xam ne ñoom lay laal ñuy nekk ñoo xam ne dañuy mébét lii mu ne wa laysa fiihi ta'arudun li li li hukmihi nekk fi di wax ak tey lii dafa xabaare rek luy xew waaw këni walladhi wat naa man yooyu saa sam ki nga xam ne sama bakkan mu ngi ci loxo kene la tamurru dunya hatta yamurru ar-rajul bil qabri fa yatamarraghu alayhi fa yaqulu ya laytani makana sahibi hadha al-qabr wa laysa bi diin ma bihi illa al-bala mu ne yenn sam dañoo xabaar fii rek lii xew mais nekk fi sax di wax lan mooy àttee loolu waaw dañoo nettali noonu kese di wax li nga xam ne eh, luy xew la loolu la quoi al imaam alxam na xajar nag mu ne waaye nag wa yumkinu axza waaye malgré tout kii li mu wax nii wa yumkinu mën na nekk axzu ñu mën a jël xukm al xukm atteem même bu dee waxul affaire u atte wax liy xew mën nañ ci jële atte min al ishaara ci côté junju fii qawli wa laysa bihi diin te kooku li waral muy mébét dee du affaire diine bu boobaa innamaa huwal balaa lool nattoo tax fa innahu ah, siqa masaqa dam wal inkar loolu nag yoneen saa sam même bu dee dañoo nettal luy xew mooy ni mu ko waxe nii ak ni mu ko tëggee ba hadis bi nii ni mu ko waxe da gis ne loolu mooy day wane ne lii lu ñu ŋàññ la ak loo xam ne rafetlu wuñ ko ci wàllu diine nit ñëw ah di mébét faatu alors que du affaire diine waa affaire àddina kese moo tax dem na daal ba xam ne jàppatul ne àddina bi mën naa neex ci moom jàpp na ne moom c'est fini pour moom yaaka dee musiba yoo xam ne ñoom kese ñoo fi des ngir moom kon nag ah muy mébét dee mu ne loolu ni ko yeneen saa sam indee boo xoolaatee gis ne loolu moom daa nekk masaaka zammi waaw dañ ko wommat waxe ko wax joo xam ne ci kaw ni boo gisee li feeñ mooy lool lu ñu ŋàññ la lu ñu ñaawul la waaw mu ne wa fiihi imaa'un ila annahu law fa'ala dhalika bi sababi diin la kaana mahmudan mu ne lool man ngi ci jële beneen affaire boo xam ne bu ci wàllu ishaara ak ba léegi que ne comme que lii day niru ne ku def lii loolu ñu ŋàññ la léegi ki nga xam ne da ko day taman ni mawtu ndax diineem lu bëgg préserver ndax vraiment o oh, kàccorte gi nit ñi amatul dara benn retenu buñ amati ci def bon amatuñu rusatuñ kenn waaw waaw seen borom bi leen bind moom bañ moom moom moom moom moom lañ bokkul ci yëf yi waaye nit koo xam ne sax dinañ ne ah amaana diw ah de euh, euh, ñu ko ci xoole dara mbonte gi ne tulleeg male foo jaar mbedd moo nekk foo jaar kaccorte gi mooy yàlla yi moom nag mu ragal tàmbi ci loolu muy ñaan borom bi mu jël ko mu ne loolu mën nañ ko ci dégg ci ginnaaw ko ne loolu ah loolu est-ce nekkul loo xam ne lu mën a nekk la loo xam ne lu ñu bu dee lee mazmum moom mahmudun loo xam ne lu ñu euh, day nekk la kaana mahmuda day nekk loo xamante ne mooy lu ñu gërëm lay doon waaw léegi euh, euh, euh, wallahu taala alam mu ne wayu ayidu te liy dëgëral lii ma wax man imam alxaasna xajar mooy subutu tamannil mawti inda fasadi amri diin an jamaati min as-salaf lii dëgëral ne lii nii du bu dee diinee tax moo tax yenente bàyy saa saab leeral ci wax ji ne lay wa laysa bihi diin li tax waa ji di bërëbu nii di mëbët nekkoon bërëbu warom xabru bi du diine ah maa bihi illa al bala nekkul ci moom lulul ay natt kon mu ne loolu noonu te lii dëgëral ne loolu la mooy bu dee ne côté diinee tax booy ragal ñàkk parce que moom lépp lu ñëw na ñëw yóbbu la moo gën nga defee sa diine waaw bu dee nag jàpp nga ne dee moom ah bu doon ne de laal na la mooy gën mu mu yóbbu la ah bu boobaa bu dee yëfu diine loolu duñ mu ne loolu lu koy dëgëral mooy li nga xamante ne lu ëpp ci salafu saalih hein li nga xamante ne ñoom ah, sax gu mu sax goo xam ne radiyallahu anhum mébét guñ mësa mërëb dee ci jamono joo xam ne dañoo gisoon ak yàqute gu rëy ci wàllu diine waaw loolu day dëgëral te nekk bu dee lool lool lu ñu lu ñu lu ñu rafetlu la voilà lu ñu sopp la voilà waaw mu ne qaala an-Nawawi mu ne al imaam al-Haafiz an-Nawawi rahimahullah taala rahmatan wasi'a neena la karahata fi dhalik bal fa'alahu khalaa'iqu min as-salaf minhum Umar ibn al wa Isa uh, uh, al-Ghifari wa Umar ibn Abd al-Aziz wa ghayrihim mu ne lii amul dara loo xamante ne luñ ciy ŋàññ la mooy nga bëgg borom bi jël la parce que sa diini nga bëgg a préserver ak mbonte yi nga xam ne ñoo bari mu ne loolu li koy wane mooy Seydina Omar ibn al-Khattab def na ko gis nañ fi gis nañ fi <laughs> keroog bi nga xam ne mooy ci la doon wax ne damaa gént ah, ab benn euh, ganaar bu ko cof ñetti euh, cof mooy xadiisu euh, laaj bi rek fay fay yaay yaa gën a xam ni may wax quoi <laughs> bi nga xamante ne nii mooy bosal ji Euh, bi mu nga xam ne ci la doon wax naan ku lekk ñaar ci yéen a ngi nekk di lekk ñaari garab yoo xam ne gisuma lu dul ne lu yu baaxul la te yorent bi alay saa saam bu ma soon gis kenn mu daal di koy lekk mooy xadis mille sept cent quatre hmm? euh, da ko da da da euh, bu dajee xetu lool ci kenn ci jàkka ji dana di dëgg la digle ñu daal di koy yóbbu ba baqiya voilà baabu nahyi Eh, eh, min ak man akala suuman aw basala aw kurasa doylul foofu taxawoon nañ foofu taxawoon nañ ci lu yàgg xadis boobu gisoon nañ Seydina Omar eh, ñoom Seydina Sa'id mu say ak ñeneen ngeneen li nga xam ne ci la doon wax naan ah bi tëdd biñ jógee Makka mu daal di lal kii benn jalu suuf teg benn làmbaayam tëdd ci di ñaan borom bi naan ko ah sama liñ ma dénk sama sama sama sama at avancé na te sama li nga ma dénk muy jullit ñi mu ngi gën a yaatu ay borom bi maa ñaan bi jël ma ci yow waaw ak yooyu eh, lool bu dul woon ne loo xam ne lu baax la ñoom du ko def voilà loolu la lay wax imaam an-Nawawi mu ne tamit ki nga xam ne mooy Isa al-Ghifari rahimahullah wa radiya anhu ak Umar ibn Abdul Aziz wa ak ñeneen ñu loo xamante ne ci doroom nit ñu sell ñu ñoo ñëpp daal nañuy mébét loolee voilà mu ne kon loolu la mu ne summa qaala al-Qurtubi <laughs> mu ne ginnaaw gi imaam al-Haafiz Ibn Hajar ba léegi mu ne al-imaam al-Qurtubi rahimahullah nee na ka anna fi al-hadiith ishaara ilaa anna al-fitana wal-mashaqqata al-baalighata sataqa'u hattaa oh, alhamdulillah yaxiffa 'inda mashaahidi al-qabr wal-maqbuur voilà <laughs> waaw hattaa yaxiffa amru diin boobu amruddin wa yaqilla al i'tinaa al i'tinaa'u bi amrihi wala yabqa li ahadin i'tinaa'un illa bi amri dunyaahu wa ma'aashihi wa ma'aashati wa ma'aashati wa ma'aashihi wa ma'aashati nafsihi wa maa yata'allaqu bihi allahu akbar wallahi wax na dëgg wallahi ah ñun de àggaguñ fii de waaye gis nañ ko dund nañ ko waaw wa ma'ashi nafsi wa ma yata'allaqu bihi wa min thumma 'azima qadru al-'ibada ayyam al-fitna kama akhraja muslim min hadith ma'qil ibn yasar radiyallahu anhu rafa'ahu al-'ibadatu fil harj ka hijratun ilayhi mu ne imam al-Qurtubi daal di ciy dool ne hadith bi daa mel ni dafa nekk di junj ko ne fitna ji ak coono yi yi nga xam ne vraiment day dem ba ca njomboxtal la tar que ne yooyu dina xewi ba ni nga xamante ne mooy day day néew doole du am benn poids am diin mbiru diine léegi du ñu faaleeti diine waaw kañ la woon démb rek démb démb rek la ma benn mbokk di wax waaw waaw naan ma gis nga sëñ bi <laughs> fii ci Lyon <laughs> gis nga Sénégal fekk waajuram dafa génnoon àddina mu demoon fa ngir waajal kook toppatoo kook yooyu mu naan ma lenn de xam naa ko senegaal léegi képp ku waajalul sa bopp defar yar say doom ci mbaax ak tamit yow ñoom boo génnee àddina ñu taxawu la wuur na boo moytuwul boo deewee kenn du la ko defal ma ne ko diit wa mu ne ma bindee nettali ma moom kaawam bi mu demee foofu maanaam gaa yi liñ naan levée corps lañ gën a jox lañ gën a jox euh, fulla que dem ba ni ñuy denc waa ji ci bàmmeel beeg ak def lañ fa war a def waaw maanaam boo nee levée de corps mu fees del waaye yóbbu ca xabru ba moom daanaka ay vingt personnes du ngeen ko mat koo ne nañ dem mu naan la ah amatuñu ko ci biir waaw waaw ñaan yañ lay wax sax déggal ñaan kese waaw bu kaamil la ñii kaamil gaa yi folklore bi moo leen gën a pousser. ci lañ gën ne que sax esprit wu ñu ngi ñaanal nit waaw lekk yañ fay lekk xaalis bañ fay joxe lañ fay amee nangam nangam loolu ñu bari moo leen gën a préoccupé que ñaan gi ñuy ñaanal nit ku génn àddina wal iyaazu billah wal iyaazu billah loolu gaa yi mu naan ma gaa yi am talul dara seen bopp kese seen mbiru àddina kese moo leen ñor mu naan ma gis nga boo fa ñëwoon yow sëñ bi nii di wax ay fii kii nii non man ñee ma gis ñee hatta booy wax mbir mu leen di jariñ ci wàllu diine sax dañ leen di sonal dañuy gaaw nga pare waaw di la ko wan ne ñii ma ne ko mbaadu gaa yi ñii di sëgg seen téléphone yeeg ñii di jéem a xooli heure <laughs> yaa subhaanallah ma ne ñun noo dundu nañ ko lii imaam al-Qurtubi di wax ne fitna yi te fitna du rek ay xeex ay ray yooyu yépp fitna bi gën a rëy mooy biy touché sa ngëm yàlla lépp bi ay gadget waaw lépp gaa yi topp alal yu bees yi mode yi fees yi walla lii xew na dama cee war a am waaw nit ñee ngi tabax ay air nangam man damaa war a am waaw ñii am nañ ay oto yooyu ay 4x4 ay magasin ay nangam ay kii lii di def ku nekk dem Europe di dem Dubaï di dem feneen ak ñëw di kii man damaa war a def noonu waaw ñépp loolu moo leen yitteel waaw que diini ji fi yonent bi ay saasaam indi dara mu naan ma am ñoom nag koo ñu gis nag mu jàpp nañ Sénégal ñoo gën a xam ñépp ñoo gën a kii yépp ma ne ko ne c'est que nag problème bi lépp nag mooy gis nga ñooñu. Euh, comme que jàpp loolu ñu gëm noonu yow ñu jàpp nga ne ñooñu dinañ am recul du ñu am recul jamais parce que jàpp nañ ne ñoo gën ñi waaw ah, loolu nag mooy li nga xamante ne nii mooy li gën a garaaw waaw loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a garaaw ci mbir mi ndax du ñu am recul day xalaat ci seen mbir yi ñoom ñu nekk est-ce na te comme que ñi ñu wëral ñëpp dañuy def la même chose dañuy jàpp ne lii mooy li normal yow ñu jógee nee. am am plus waa ji Europe la jóge kii kii kii di ñëw di jaay ay sell sellalu France fan la fay jóg fan la fa nit di jóge di di xam lu baax ak diine te ñoom <laughs> mooy la wala wax bu yàgg te ñoom Charlie Hebdo kii kii moom jóge si ñoom Charlie kii kii kii <laughs> yooyu lañ lay xoole même buñ la ko ñëwee wala wax waaw kii wax muy jéema kii di kii dañu soof quoi wal iyaazu billah moo Imaamu Qurtubi bi muy wax. mooy dëgg ki ne xadiis bi day junj ni gis nga fitna yeeg coono yi yi xam ne day dem ca njomboxtal day xew ba xatta ya xif fa amru diin ba mbiru diine day waaw ci ñu bari wa yaqillu al bi amri néew gis nga kuy toppatoo diine ju leer laa wax de waxuma diine folklore attention ay diine walla suñu cant geek suñu kii beek suñu yooyook suñu ziyaar yeek yooyu moom loolu taxul ñuy wax diine loolu moom moom bu yeboo mu leer nañ képp ku yaakaar ne ci yooyu rek na ne te kenn du la gis jàkka kenn du la gis utub xam-xam kenn du la gis yi nii wax yu leer yi kenn la ba gis àjjuma sax da ngay faqasalu boo amee programme te di ko newee alors que yii ma fi tudd yooyu moom yaa koy gérer xam nga ne nekk na ci lépp ba mu diine loolu taxul ñuy wax kantaa toppatoo diine li fi yonent may saa saa neewoon alquran njàngale mi jàngale te jëfe te yàlla kese tax ak sunnaa yonent may saa ak li fi nit ñu baax ñu bàyyiwoon kenn du ko toppatoo daanaka mu néew ñu koy toppatoo wa yaqillul i'tina'u bi amra waaw wala yabqa li ahadin i'tina'un illa bi amri dunya doo xaw kenn lu dul li nga xam ne moo ko ñor moo ko yitteel mooy mbiru addinaam lii mooy dëgg koo gis bu xëyee ba ni muy deme tëddiwaatum lalam li ko yëngal lépp mooy moom kolam biiram plaisir biiram pépp ak fi nga xam ne environnement am lépp jëmaat ci moom lii kesee leen ñor waaw allahu akbar wa ma'ash nafsi ak dund boppam nan la lekk ji di gën a neexe waaw plat yu neex yi nan la koy mën a ame waaw fu ko fekk ci waaw ak li nga xam ne wa ma yata'allaqu bihi lii nga xam ne daal mooy lëkkaloog dund gu neex ak ay intérêt loolu kese mu ne nag ci foofu nag wa min samma foofee azuma lay rée qadrul ibada jaamu dayo kuy jaamu yàlla jamono jooju jàpp ci bii ne ay yaamal fitna jëmanoy fitna yi nga xam ne ñun ñu ngi ci comme ni nga xam ne noonu la ko imaamu muslim rahimahullah solooweex ci xadiisu sayyidina maqil ibn yasar radiyallahu anhu muy sahaaba yoneen saasam bu mu yëkkati mu ne yoneen saasam nee na al ibadatu fil harj di jaamu yàlla jamono ji nga xamante ne mooy jamonoy al harj fitna yi waaw tuerie yi bari assassinat yi te yooyu yépp boo gisee lépp affaire alal la jigéen xalal yu mel noonu wala jigéen tam yoo am ne yu assassiné wante parce que wala nangam yépp yu fi àddina ak fitna yi te hijrati saa saa ne keej malgré fitna yooyu réye noonu ah nga daal di téye ci sa bu sa yàlla téye sa diine kooku di jaamu yàlla foofee malgré fitna yooyu day mel ni ki nga xamante ne moo euh, euh, gàddaay jëm si ci man allahu akbar allahu akbar allahu akbar mu ne nag imaam al-Hafiz ibn Hajar ba lay di kon mu ne wa yuxadu min qawlihi dañuy jële ci wax ji yonente bi alayhi salaam wax ne ne laa tamurru dunya hatta yamurra ar-rajulu bi qabrin bil qabri eh, wala hatta yamurra ar-rajulu bi qabri rajul <laughs> mu ne loolu nag partie boobu dañ ciy jànge ke ne tax du dem lu dul ne nit ki dina romb xabru nit ni moom mu ne loolu dañ ciy jële ne anna tamanni al-mazkur innama yahsulu inda ru'yati al-qabr ke li nga xam ne mooy mébét gii bi ñu tudd fii fi muy xewe mooy bu nit ki gisee bàmmeel ba mu ne walaysa zalika muraadan mu ne te loolu du lool lañ nam ci wax ji dëgg-dëgg rek bal fiihi ishaara waaye du lool mais day junjaale ila quwwati hadha tamanni kene kii mébétam bi rëy na ci moom du loo xam ne day cinéma de non <laughs> non kooku kooku ah euh, day wanewu vraiment wasfu mébétam bi li anna alladhi yatamanna al-mawt bi sababi shidda allati tahsulu indahu qad yadhhabu dhalika at-tamanni aw yakhiffu 'inda mushahadati al-qabr wal-maqbur fayatadhakkaru hawla al-maqam fayad'ufu tamannihi fa idha tamada ala dhalika dalla ala ta'akkudi amri tilka shiddati 'indahu haythu lam yasrifhu ma shahadahu min wahshati al-qabr wa tadhakkuri ma fihi min al-ahwali 'an istimrarihi ala tamanni al-mawt mu ne fii liy wane li ngay xam ne ne affaire bi vraiment portem mébét ji que nit ki bu gisee xabru bi mu ne parce que nit ki bu dee man ngay mébét dee waaw mébét googu mën naa deñ wala mu gën a woyof bu nit ki gisee xabru parce que ak kiñ fi denc fii ci biir mu fàttale ko ne ah lépp lu ma dal de lu mu metti metti fii ci àddina ah yawmal qiyam waaye kii mooy ku gëm yawmal qiyam <laughs> mais ki ko gëmul <laughs> léegi mu fàttaleku taraayu taxawaay ba nga xam ne <laughs> wali man xaafa maqaama rabbihi ah taxawaay boobee mu koy mu mu mu fàttaleku ko mu ne nit bi nga gis nit ku mëbët dee sax waaye bu ñëwee ba gisub xabru xalaataat yooyu fa yadofu loolu daal di faible ci moom tamannihi mooy mabéwtam googu waaye nag le fait que il a tamada bu continuer malgré li mu gis nii xabru ñëw ba tiim xabru ak xabru ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu nekkee lu rangu ak koo xam ne yow fa lañ lay denc yow dong ba jël suuf ah, waqi suuf dugal la ci biir suulaat loolu lépp malgré saa waa ji moom bu sañoon ma ne maay kii faatu fii la man lañ fiy denc loolu day feddali taraay gi nga xam ne mooy li tax muy la ko poussé ba muy mébét lii ni mu tare ci woon waaw waaw akbar te ni lii lépp mu gis Abdullah taxul mu reculer mukk ci li nga xam ne moom lay mébét bal mu continuer ci loolu day wane ne loolu tar na mu ne waqad axraja al-Haakim min tariiqi Abi Salama waaw annahu qaal pour dëgëral li kii doon wax imaamu yi naan loolu rek mooy bu dee eh, yow mbiru diine tax sa diine wala loo xamante ne vraiment sa diine ngay ragal ñàkk ko ak musiba yoo xam ne rëy na sa responsabilité rëy na rëy goo xam ne mbir yéegi gën a korsewu te loolu lépp mooy bu ëllëgee yàlla lépp la lay laaj nga ne ah borom bi de bu ma sañoon boo mënoon a jël ci ci ci ci ah <laughs> indi ma ci sa bopp